A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah. Nabiyyinaa Muhammadin al-amiin. Wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Ammaa ba'du fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati sayyidinaa Yuusuf. alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim laqad kaana fi yuusufa wa ixwatihi aayatun lissaa'iliin suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab juróom ñaareel bi kon nag ginnaaw mu ngi woon ci nettali bi gis nga tàmbali na fi nga xam ne fa la lépp jóge muy mbir mi ci ak gént la jóge loolu bu amee lenn lu muy wane mooy gént am solo gi nga xam ne moom la am solo ci lislaam ak gi mooy doxalin tëralin yi nga xam ne lépp tuur ci néegu lislaam la tëralin sharia yi fi jaar yépp yonent yi alayhimu salaatu wassalaam gént daf ci am solo moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam bari na lu mu ci wax ci yoo xamante ni ay ngëneel ak li nga xamante ne yooyu moom duñu mënuñu ci dugg yuy wane ne dafa am solo moom li nga xamante ne alayhi salaatu wassalaam léeg-léeg bu julli woon suba fajar ba pare day day toog ak saxaaba yi radiyallahu anhum ci jàkka ji mu leen di laaj lan la kan moo gént lan ëll démb biig biig lan la diw diw kan moo gént ñu koy wax bi ko wax gént yi bu amul woon solo mooy xam nga ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkul woon doon ci sonne noonale ak gëneel yi mu ci wax ak li nga xamante ne nii xaaj la ci li nga xamante ne mooy nubuwa wax taala alam kon ci la lépp tàmbalee mooy borom bi loolu la mooy traamu histoire bi ñi nga xam ne mooy dunduk Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam bi mu nee gone la ko borom bi wan fi nga xam ne fa lay mujje moom yonent alayhi salaatu wassalaam moom nag gisoon nañ bi mu ko waxee baay ji li ko baay ji wax moom sayyidina yaqub di israil alayhi salaatu wassalaam kon mu ne suñu boroom ne laqad dëgg-dëgg kaana nekk na fii yuusufa ci sayyidina yuusuf mi wa ixwatihi ak mbokkam yi alayhim salaatu wassalaam mooy seen nettali li nga xam ne moo xew seen diggante aayatun alhamdulillah ay mandarga yoo xamante ne nii lis-sa'ilina ñeel ñi nga xam ne ñoo ko doon laaj comme saxaaba yii doon laaj comme niñ ko gisa woon ci seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dañooyu laajoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu nettali leen daalay nettali ci alquran suñu borom wàcc laay saar bi am na nag beneen wax boo xam ne waxuñu ko mais daa desee dëgër buñ jële ci mawlaana abdallah ibn abbaas radiyallahu anhuma kene yahuud yi ñoo laajoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne nettali ñu na leen nettali seydinaa yuusuf ak mbokkam yi am na nettali bu doy waar léegi nag di xaar est ce que moom comme que ndax yonent la bu ndax bu dee yonent alayhi salaatu wassalaam boroom di dina ko xamal bu dee nag du yonent ñu xam ne moo lii lañ leen doon wax piéger nañ ko fii mu ne am nañu ko daal daal dinañ koy këppatal léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu waroon wàcce lii jàngal leen ci loo xam ne sax ñoom seen téere yi ay tawraata ci injiil sax indiwu ko loolu nag la loolu waaye loolu dafa desee dëgër wax ji ñu la waxoon moom mooy li nga xam ne moo dëgër li tax waa saar bi wàcc kon kon nag léegi nag kon nekk na ci seen àtte seen aaya seen seen seen nettali bii muy seydinaa yuusuf ak mbokkam yi alayhimu salaatu wassalaam aayatun ay màndarga ay xikam yu rëy rëy yoo xam ne bu ci nekk rek day wane bu man-man sañ-sañ kattanu borom bi tabaraka wa taala ni muy binde lu ko soob boole ay nit ñu bokk lépp mu tànn ci seen biir ñoo xamante ne nii lay tànn te kenn du ko ne borom bi yow yaay def lii fa'aalun lima yurid aji defaa koon na li ko soob kese waaye laayaatun am aayaatu nay aaya yu bari mandarga yu bari njàngat yu baree baree baree bari lissaa'iliina ngeen ñi nga xam ne ñooy laaj waaye mooy ñi bëgg a xam te découvrir lii wallahi ay njàngat yu baree baree fi ne yoo xamante ne nii nit ki man na cee defaroo addinaam mag àllaaxira nga xamante ne nii dalay may li nga xamante ni surtout la vie en société nan ngay dunde nekk mbooloo waaye nan ngay nekk yàgg say mbokk say frère boo amee ay rakk ay mag waaye tamit ay cousin ay yu mel noonu ay yooyu nan ngeen di dunde ba nga xam ne même bu dee da ngeen nekk benn entreprise boo xam ne fi ngeen di liggéey ak yooyu ñi nga xam ne noon ngeen war a mel doxe ko ba ni nga xam ne jalousie ay ay fiiraangeeg kii lu am na lii lu tax aw ma ko yooyu noonu nga fexe ba mu set ci yow wecc nga mujj nekk koo xamante ne da ngay bokk ci nga xam ne moom la maamu Seydina Yuusuf mii doon wax naan bés boobu muy Seydina Ibrahim xalilur rahimur rahman rahma alayhim salaatu wassalaam doon wax ne bés ba nga xamante ne nii yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man ata allah bi qalbin salim boo bëggee yowmal qiyaam boo koy ñëw sa xol set wecc ci lépp set wecc ci lépp ci képp koo xamante ne nii doo am bañeel doo am looy jàppal nit doo am dara looy loo looy jalouse nit looy looy soxare nit yooyu ba pare mu set wecc ci leneen lu dul borom bi tabaaraka wa taala boo bëggee loolu mooy jàngal Seydina Yuusuf saar bi alayhi salaam nga xool ni nga xam ne noon ngay doxalee bu ko defee nga fuutu ci yooyu set wecc ki set noonu nag moom mooy ki nga xamante ne nii moom la borom bi di daal di yëkkati moo tax gis nga fii mu ne ko wa kadhalika yajtabika rabbuka naka noonu la lay bijjee sa borom wala lay bijjee ci biir nit ñi tànn la wa yu'allimuka daal di lay xamal min ta'wilil ahadith mooy xam-xam boo ko bëggee xam boo ko bëggee am bu sell boo xam ne rabbaani nii jug borom bi tabaaraka wa bokk ci ñi nga xam ne ñooy tànnee fi borom bi setalal sa xol ci yi nga xamante ne nii moom ngay gis ci nettali bii ak yooyu dindi ko ba mu set wecc yow na set wecc boo ko defee jarul sax ngay def effort borom bi tabaaraka wa taala mooy xool li yellu ak moom li nga xam ne loolu la bëgg mu agsi ci yow ci ay xeetu xam-xam ay xeetu gëm yàlla yàlla yaakaar yàlla topp yàlla topp yonent bi alayhi saa salaam moo ci sotti ci sa xol moom li ko soob pas yow li la soob te yow day mujj li ko soob mooy li la soob waaw kay loolu mooy ki nga xam ne mooy dëgg-dëgg foofu lañ naan waa ji nag àgg na mooy kooku mooy ki mag wallahu taala alam yal na fi borom bi na ñu ci boroom bi tabaraka wa taala daal di boole ci ñoo ñile mu ne kon il fàttalikul ba léegi xaalu xaalu la ñu wax mooy mbokkam yi xam nga nee na la nekk na ci seydinaa yuusuf mooy ci nettaleem alayhi salaam ak mbokkam yi alayhimu salaatu salaam ay mandarga yu leer ay laaya yu doy waar lis-saa'iliina ngir ñi nga xam ne ñoo bëgg a xam ak ñi nga xam ne ñoo laaj id fàttalakul mu ngi dugg ci la bi dëgg-dëgg xaalu la gaa yi wax muy mbokkam ya alayhim salaatu wassalaam la yuusufu dëgg-dëgg seydinaa la yuusuf nii de wa ak frère bi nga xamante ne nii ñoom ñoo bokkoon baay baay ak ndey ndax ñeneen ñi affaire seydinaa yuusuf alayhi salaam kenn ci ñoom moom ñoom douze lañu mooy fukk lañ ak ñaar Seydina Yuusuf ak frère am bi ñoom ñoo ci gënoon a ndawe te ñaar ñooñu noonu ñoom ñaar ñoom ñoo bokk ndey ak baay waaye boroom xam-xam yi nag dañ ne ñoom seen yaay eh, dañoo dafa génn àddina en tout cas ñu bari loolu lañuy wax dafa teel a génn àddina bi nga xam ne ci la frère Seydina Yuusuf bi di génn di juddu muy Benyamin voilà moom lañ naan ibn Yamin mooy doomu Yamin ñu ne lool parce que yaayam mi doon matu génn àddina moo tax ñu koy wooyu lool tekkiwul ne moom doomu Seydina Yusuf moom la kay alayhi salaatu wassalaam moom moomu nag léegi nag ñoom ñu ne mooy kon ñi ci des ñaata lañ fukk lañu mooy ñeneen ñi fukk ñeneen fukk yi moom bàyyi kese lañ bokk Seydina Yaquba lañ bokk jur waaye nag bokkuñu li nga xamante ni mooy ndey léegi nag léegi nag ñoom nag ñu def constat ndax dañoo seetlu xam nga benn affaire baa am mooy Seydina Yaqub alayhi salaatu wassalaam est-ce que dafa jël wane ci lu feeñ que ne moom Seydina Yuusuf mooy préféré wala rakkam bi mooy préféré déedéet haasha kooku yonent la alayhi salaatu wassalaam bu dee donc ay yonent yi alayhimu salaatu wassalaam muy awliya yi boroom xam-xam yu mag yi ñoom lañ dul xalaat ci loolu lan ngay xalaat ci ñoo xamante ne gaa yooyu mënuñoo gis sax seen wewu dagg mënuñu koo gis wu ñu sànni fañ ko sànni sax nit awliya yi mënuñu koo gis kon nag ñooñu sori nañu mooy affaire yu façon yu mel noonu di nekk ci ñoom mooy ne mbir mi xam nga lan la mooy ne boo soppee nit léeg-léeg li ngay def même doo ko nëbb nëbb nëbb loo def def def def fexe mooy dina dina nekk koo xam ne day juste daal di nekk koo xam ne day yemale ñépp waaye ci doxalin gi ci ngay gise ne kii amaana keele gën a sopp loo xam ne day feeñ te loolu ñëw na ci xadiis yonent bi alayhi salaam ci dundam mooy li taxoon ñu naan ko ñenn ñi doon wax ci soxnaam yi ba doon dem ci sayyidatu Fatima doomam ji al-Batulu radiyallahu anha wa ardaaha leen ci soxnaam yi dem ci moom di ko kalaame naan ko naan ko di ko kalaame yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci li nga xamante ne nii daal sopp gi mu sopp sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ba mu wax ko ko mu ne ko sa wa doom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne sayyidatu Fatima albatuulu radiyallahu anha ne ko est-ce que lu ma neex moo lay neex wala lu ma wala loolu mu ne ko waaw mu ne ko bu dee sopp nga ma nanga nga sopp kii nanga nga sopp Aïsha nii radiyallahu anha wa ardaaha mu dem ne jigéen ña ko doon wax muy soxna yeneen soxna soxnaam yi bu leen ma ko waxat te dootuma fa demati mukk di wax di kalaane loolu est-ce que yonent bi alayhi salaatu wa salaam da doon gënale sayyidatu Aïsha ci ñële mukk mooy lépp loo xamante ni nii loo xam ne da leen koo war a yemale ñoo ci doon yem waaye nag ci biir doxalin wi da nga doon gis ne yonent bi aleyhi salaatu salaam te loolu du ci dara moom moo taxoon loolu la wax ne man de borom bi man li ma yor mooy li nga xam ne mooy li nekk di ma mën a joxe yépp li nga xam ne mën naa cee kii loolu moom ni ma ko diggee laa koy def kantaa xol loolu borom bee ko moom moo koy jàllar bi moom comme ni mu wax ci xadiis Sayyidatuna Ummu Salama moom nekk ci ñaari diggante. baaraami borom bi tabaaraka temps taala moo koy jàllar bi nu ko neex te nit ñi dañoo xamoon loolu doon indi kado yi mu muñ doon jox yeneen bi alayhi salaam ay kado doon ñëw kër Sayyida doon bàyyi ba mu ay kër Sayyidatu Aysa lu bari ba jigéen ñi naan ko nag wow wax leen nag ñoom ñuy indi buñ nekkee suñu kër yi sa kado yi di la ko indil mooy loolu mooy yeneen bi sa salaam dafa justoon te mooy ki nga xam ne mooy ki nga xam ne moo féete kaw justice waaye teewul mooy ciy doxalinam la ñenn ñi jàppoon ne bon lu daal day wane ne kee la gën a bëgg alors que loolu te dara taxul woon nag lan moo tax parce daa am nu mel lu neneen melul déedéet mooy lan ci wàllu bind kese déedéet mooy seen sopp yàlla seen jege yàlla loolu mooy mesure bi ca ñoom comme bi Seydina Yaqub nag alayhi salaam mooy Sayyidatu Aïsha moo ëppoon xam-xam ci soxnaam yi mooy ki nga xam ne moo ci gënoon a sonn ci wàllu xam-xam ak yooyu te moo ko gën a wasaare moo taxit moo bokk ci ñi gën a wasaare ci jigéen ñi lu ñu joyal ci lislaam bi léegi nag loolu yonent ma ne saa xam xam ko gis ko loolu noonu moo ginoon a tax mu gin koo jàpp léegi nag Seydina Yuusuf mi alayhi salaam naka noonu naa yàqu bi mu gisee lii nettali ñu ngi ko nettali mu xam ne kii borom bi defal na ko loo xam ne gënal na ko ci ñeneen ñi loolu nag la doon préserver ba moo tax nag nit ñi nag duñ seetloo ñoom freeram yi ñu ne ñu ne liñun xaaluñu ne la yuusufu dëgg-dëgg seydinaa yuusuf mi alayhi salaam wa axuhu ak frère am bi di benyamin alayhi salaam daal ahab alayhim assalaam